ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu zaka muy àttey azaka gisoon nañu zakaatu an nuquud wal umalaat naka lay deme muy zakaatu suñu mone yi ñu yor suñu xaalis yu bees yi taxaw palaasu aldahabu walfidda nga xam ne dafa taxaw palaasu li nga xam ne mooy or ak xaalis gisoon nañu ana ci ñaar yooyu comme léegi mbir yi indexé leen kene suñu monnaie yi indexé leen nii ci or nii ci xaalis laysa lahu ghita'un fidda wala dhahab léegi ana nañu koy natte est-ce que ci or nisaabu or kon lañ koy jox walla wala bu fidda muy argent di xaalis gisoon nañ ne fil masalati wajhan masala mi ñaari jubluwaay moo ci amoon mooy dafa amoon wuute am na ñu gis ne ci or lañ ko war a indexé suñu alal yi léegi mooy nisaabu or lañ leen di jox même bu dee xam nañ ne indexé wuñ ci ndax ci bourse bourse bi ak puissance su dëkk bi ak réew mi ak géopolitique ak ñi nga xamante ne nii daal yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy définir puissance su xaalisu jàmbur monnaie jàmbur wala déet am réew te léeg-léeg xam nañ ne. monnaie bu foor du baax monnaie bu li lay ne mbir yi tegootul ci or ak xaalis ginnaaw liñ la wax rappel historique bi defoon avec la fin de Bretton Woods ba les de la Jamaïque di la mone flottante le système flottant dugg bokk na ci loolu koy gën mooy ay pays yu mel ni ay Chine xam nga Chine mooy la deuxième puissance mondiale jamono ji économique ak lépp non économique walla économique mais gis nga seen monnaie bi ni muy wàcce mooy indi tension ak américains yi parce que dañ naan chinois yi ñoo ko tey même les occidentaux di faire baisser leur parce que bu boobaa ñoom bu ñuy jaay ci marché bi day gina a simple que bu dee monnaie bu forte lool moo tax euro bi bari na Europe ñoo xam ne da leen a pénaliser même bu dee ne du lool kese parce que pii bu mel ni Allemagne a ngi fi di ci génn politiciens français yi nag ñoom wi ne di mbubboo euro bu fort naan moo tax ñoom entreprise yi mënuñoo soqale ko yu yu fii ci tugal ci France waaye loolu du lay parce que fu ñu waxee lool ñu ne leen Allemagne ngëlata excédent la am excédent la am commercial yéen waa France ngeen dëkk ci déficit ta ngeen yor même ne lépp di euro ngeen bëgg koo jiiñ euro bi kon seetaat leen seen bopp waaye mooy loolu rek gaa yi manipuler seen argent yeeg seen kii yi monnaie yi nu mu leen neexee waaye loolu li nga xam ne moom lañ nootaloon moo doon ne incha allah suñu monnaie yu bees yii li nga xam ne moom lañ koy indexé mooy xaalis bi mooy argent gisoon nañu. waxu ñi nga xamante ne nii ñooy ñoo ne affaire bi ci xaalis la waxoon nañu tamit argument wu ñi nga xam ne dañ ne woon ci or lay doon gisoon nañu ñi ne woon ci or la fi ñu ko teg ak li ñu wax waaye bi ñuy tontu dafa am benn affaire bu ñu fàtte woon mooy comme wax ji al-Qardawi wax euh, ne mais te tamit ñuy wax loolu euh, ñi ci ànd ak moom euh, mooy nan lañuy mën a waxee mooy bu ñu defee comparaison entre nisaabu al ibil muy cinq gëléem ak ak nisaabul ghanami muy quarante xar ak li nga xamante ni mooy bu dee danga ne ci argent la nisaab bi léegi nga xam ne moom dane naka la sharia di laaje ki nga xamante ne nii amul njëgu xar ndax nee na nisaabu nisaabu buñ ko defee ci fidda jamono jii waa jiñ naan mooy génne zakaat ci loolu kooku lool mu yor matul njëgu xar waaw léegi nan la ñuy koo xam ne moom li mu yor matul njëgu xar ne ko génneel zakat ki am 39 xar comme que matalul nisaab bi di moom ñu ne ko moom pauvre la du joxe ki am 4 gëléem ndax matalul 5 ñu ne ko du joxe loolu côté bi fàtte woon waxoon nañ ne loolu ta'abbudi la te tamit mooy comparaison yooyu n'a pas lieu d'être ndax bu ci nekk dafa bokkul dafa wuteeg bi ci des waaye am na leneen lu ñu mën a tontu ne loolu day wane ne loolu façon raisonnement boobu du dox lu tax parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xadiis bu siiw boobu nga xam ne ci la yónni woon seydina Urwa ibn Ja'd al-Bariqi radiyallahu taala anhu wa ardaa alayhi salaatu wassalaam daf ko jëndaloo udhiya daf ko am tabaski xarum tabaski jox ko diinaar ne ko jëndal ma xarum tabaski seydina Urwa al-Bariqi radiyallahu anhu daal di dem fa muy jëndem fa ñuy jëndee xar mu daal jënd ci benn diinaar bi ko yonent mi aleyhi salaam jox mu jënd ci ñaari xar ah kon xar mu nekk mu jënd ko nisfu diinaar te mooy moitié wu diinaar mu ngi mel ni ñu joxoon ko mille francs ne ko demal walla mooy exemple la rek mille francs ne ko demal jëndal mam xar bu doon xar loolu lay jar exemple la moom mu dem daral wala fooraa wala fële ca daaru jolof wala fële ca xombal marché xombal wala ca marché Touba Toul ba ca ca ca bisu samedi ya dem mille francs yi be lañ ko waxoon demal jëndal moom xar mu jënd ci mille francs yi ñaari xar ñaari kuy mu jëndee ci mille francs yi ñaari kuy mooy mooy loolu mooy équivalent wu li ñuy wax nii ci Seydina Urwa al mu dem jëndal yonent bi aleyhi ñaari xar ci benn diinaar bu mu ko joxoon na ko jëndal ma cim xar bi mu jëndee loolu mu jaay beneen bi comme que ñaar di jënd mu jaay beneen bi jaay ko diinaar ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam indil kom xar joxaat ko diinaar allahu akbar <laughs> hein kii man ci marché bi affaire am baax de hmm? képp ku mel nii moom yow moom saf xam day day day mubaaraka <laughs> mu ñëw ne yonent bi aleyhi salaam xarmaa ngi diinaar ngi te moom diinaar la ko joxoon mooy kenn mille francs rek yow danga ma laa jox mille francs xoolal taman maanu tegi allah jox ma mille francs wala nañ jël lu gën a bari lool parce mille francs gars yi naan c'est insignifiant ñu jox la cent mille tabaski gee gi jege sa baay jox la cent mille ne la jëndal moom xar fële ca ca fooraa wala demal daral nga jëndal ma léegi waa ji dem nga dem sant mille francs CFA yi nga jënd ci ñaari xar jël benn xar mi jaayaat ko cent mille ëndil sa baay cent mille akum xar ah kon sa baay ñàkkul li sa baay de dafa gañe te lu mel noonu la Urwa def Seydina Urwa al-Bariqi radiyallahu mu ñëw yonent ma lay saar saar mu wax ko ne ko li nga ma joxoon a ngi mooy li ma def dinaar ba nga ma joxoon dinaar pièce la pièce or la bu ñu tëgg def ko monnaie ba nga ma joxoon de dama cee jënd ñaari xar jël benn bi jaaye ko dinaar indil xar ah indil lam xar indiali la sa diinaar yonent mi alei saatu salaam ñaanal ko ne yal na buur yàlla barkeel ci sam njaay ak ci loo xam ne mooy transaction boo dugg moo tax moom ñaan googoo ko topp mais bu fekkoon suuf suuf sax di ko jaay day jar waaw lu mu dugg moom transaction bu mu dugg moo tax dañ doon sax nit ñi dañ doon bëgg di di collaborer ak moom waaw di associé moom ndax ñaanu yonent bi alayhi salaatu salaam boobu ko dal gis nga maandu gi pourtant manoon na jël dinaar bi damm ci poosama ah. wala meneen xar mi mu jënd ko ba pare jënd ci ñaar walla ñaari xar mi ah <laughs> man itam war naa soxlam tabaski yow mi ma jaay xar mi téyal ma xar mi fii ma dem ca saa bàyyi wala ka ma yónni jox ko nag xaram jox ko ba mu wax ne kii ma ñëw jël sama xar dem waaye ñoom meluñ woon noonu de mukk léegi fii nii lan lañ fi tontoo li ñoom Xardaawi wax mooy mooy pour wane ne seen comparaison bi du dox kenn nisaabu c'est imposable xar comme que quarante xar la hein kooku naka lañ naan ku am 39 moom du ko riche léegi ñu naan ku am fidda comme li ngeen wax 595 grammes d'argent fois lii mu jox la loo xam ne bu dee tay euro bi nii ñu gisoon keroog 0,39 mais day day yéeg ndax daaw man bi non matul daaw sax am na ay mois rek bi ma ko mujjee xool foog naa ay 0,49 la woon keroog biñ ko bi ma ko mujjee xool foog naa 0,39. Euh, zéro centime trente-neuf la woon léegi mooy mu ne kooku amul nga xam ne amul njëgu xar dañ naan la bu dee comparaison rek comparaison boobu jamono yonent mi alayhi salaatu salaam manoon nga koo def te pourtant taxul taxul affaire yi kenn neewul lu tax mu demee nii lu tax mooy lii ma la wax nii mooy euh, nettalib Seydina Urwa bii radiyallahu taala anhu albaariqi euh, dafa am benn affaire kon dañu mooy boo seetloo moo yonent mi alayhi salaatu bi mu koy jox diinaar naan ko jëndalimam tabaski xam na ne kon tabaski lii mooy xar xar lii mooy njëgam un diinaar lay mooy en général quoi voilà mooy ndax boo ñëwee di yónni nit ab xale naan ko jëndali ma suukar wala jëndali ma lenn mooy daa fekk nga xam ne lii lii lay jar mais nag moom bi mu demee négocier ba man loolu en tout cas daal ba ba ba man cee am ñaar dañ ciy xam lan que ne kon xar benn diinaar la doon jar moo tax beneen xar bi mu jaaye ko diinaar hein mu jaaye ko benn diinaar bu boobaa dañ naan la waaw kay léegi bu dee benn xar benn diinaar lay jar jàpp nga règle de trois li may nul nul nul mat daanaka loolu daal moom xam naa ko loolu moom xamatuma ku ma ko jàngal waaye xam naa loolu moom boobu moom fàttewuma ko waaw akbar waaw lii ci des nag moom duma ko kenn laaj <coughs> waaw ma kenn laaj ana yi ci des ci wàllu mathématique nan la deme yooyu moom danga may sonal kese waaye <clears throat> du saay mbir mooy bu dee benn xar un euro maanaam un euro un dinar hein bu dee benn dinar lay jar kon quarante xar yi yi nga xam ne ñooy nisaab ñaata la quarante dinar hein quarante dinar hein léegi quarante dinar mooy ay pièces or quarante nga teg fee nisaabu nisaabu zahab ñaata la ishrina dinar vingt dinar ñu ne la waaw kay waaw kay yow bu dee ne nisaabu zahab mooy le seuil imposable zahab mooy vingt dinars mooy équivalent wu mooy en environ quatre-vingt-cinq grammes d'or mooy vingt dinars égal équivaut environ égal quatre d'or léegi te loolu mooy vingt dinars kon yow waa ji nga xam ne quarante xar côté xar yi mooy bi ñuy laaj ki yor xaalis ak mooy suñu monnaie yi walla ki am or ak xaalis wala ki am or kese nañ yem ci or bi moom vingt dinaar lañ ko ne boo ko matalee denc ko ba un an ba un fekk ko fi kooku dañ ciy joxe zakat est-ce que foofu nee nga ne ay eh, attendez naka la ñuy waxee ndax waa ji ku am parce que bu dee da ngaa jël xar mu ne équivalent au au au dinar parce que ah mooy dañ leen mooy dañ leen di delloo raisonnement bi kese raisonnement bi nga wax ci fidda ne le naan ay est-ce que ku amul lum jëndi xar te loolu wax naa la loolu moom saa dépend ci dëkk yi man ñi ma xam dama ko fi mooy loolu noonu xar moom ku yor loo deux cent trente moom man man naa la cee trouver deux xar moom minimum waaw léegi nag bon duñ ne moom li wax demewul noonu déedéet mooy ku nekk réew yi gi xam nañ ne gox yi am gox kese ab réew kese dañuy gis ne prix yi fële ak prix yi fii du bokk voilà moom fa muy moom na mu gis loolu la gis waaye dama ne raisonnement boobu boo ko defee comparaison boobu même comparaison bi lañuy def fii dañ naan la waa ji nga xamante ne nii dafa am vingt dinars denc ko ba at mu matal charte yu ñuy joxe zakat ñu ne ko génneel zakat waaw génneel zakat alors que ki am 39 xar kenn du ko génneloo zakat te 39 xar jamono jooju équivaut à 39 dinar waaw est-ce que léegi da naan bon kon lii day wane ne te moom laa doon wax ne al-Qardawi ci boppam bi mu demee ba di di raisonnement bi mu defoon ba ne mais moom xam nga ne zahab lañ koy def. comme ni ñoom abu zurha euh, abu zuhra ak ñoo ñu def wax mu ne moom loolu daal la gis ne mooy li gën a lëng après moom xam nga dem na ba ne mais bu suppose nañu supposé bu doon ne suñu or bi or bi dafa dem wàcc ba mel ni dahab bi ñuy def loolu waxoon naa leen mu ne finalement kon nu ñuy bu boobaa dañuy xool moitié wu bu euh, ibil mooy mooy gëléem yi moitié wu nisaabam loolu la ñuy joxe ak moitié wu li nga xam ne mooy nisaabu li nga xam ne mooy xar yi mais loolu loolu lañ lay wax ne loolu sax dadul dul demee noonu en plus mooy lii nii da moo day day fekk ci raisonnement ba ne waaw léegi kon ki am équivalent trente-neuf dinar muy juróom euh, fu euh, fanweeri xar ak ak juróom-ñeent kooku kenn du ko loo zakat ki am vingt dinaar moom ñu ne ko génneel xam nga lool du jëm xel moo taxoon ñu wax la lool lool laa fàtte woon voilà wallahu taala alam kon li gën a dëgër mooy ci lële waaye waxoon naa la nag masala xilaafiya la de waaw il faut pas tamit ñu yor esprit boo xam ne esprit euh, Euh, man nii laa gisee lii laa jàpp ne moo dëgër ku gis le contraire sama noon la walla kii jubul walla li muy kii baaxul déedéet affaire bi du loolu ah du loolu gis nga lii boroom euh, kii doon wax euh, algérian yi doon wax ne affaire bi ci cosaan lii la mooy nisaab bi nisaab suñu alal yii cosaan bi lii la mooy soit mu nekk nisaabu or wala nisaabu xaalis loolu mooy cosaan bi bu nekkee nisaabu or dangay xool quatre-vingt-cinq d'or nga xool gramme door lu muy jar ci marché bi nga multiplier ko ku yor lu mel noonu ba mat at kooku mooy génne zakat bu dee nisaabu argent ci monnaie yoo moom lañ ko kal mooy day xool cinq cent quatre vingt moom six cent la wax à peu près taqriban à peu près environ mu multi xool ni mu euh, gramme d'or lu muy argent lu muy jar mu multiplier mu multiplier loolee ak li nga xamante ne ni <clears throat> mooy cinq cent wala six cent yi mu wax mais waxoon nañ la insha allah nañ téye cinq cent quatre-vingt-quinze bi loolu mooy cosaan bi mais ñun fi ñu nekk ñun li tax ñu nootal loolu mooy mbir yi dañ ko indexé tul ci or te or nekkul ne moo ëpp lu ñuy utiliser comme ñu la waxoon comme ñoom li ñu koy waxe ne mooy cosaan ci mbir yi mais bu dee cosaan kenn utiliser du ko affaire yi mbir yi ci monnaie yi ci spéculation la yem ci la toll moo koy définir waaw ak des turbulences de la géopolitique internationale c'est ça léegi nag ginnaaw bi nga xam ne kon ci li ñu gis loolu tey ñu waroon a gis meneenu masala xadiisu euh, Seydina Urwa bi waxuma fu mu ne de muttafaqun alayhi la voilà pour ku mu intéressé <laughs> Urwa ibn jaada al baariqi radiyallahu taala anhu mu ngi ci saxiixay ni ah waaw saxiixu imaam al buxaariyu ak saxiixu al imaamu muslimu ibnu al xajjaaji al qushayriyu an naysaabuuri raxmatullahi alayhi tey nag ñu waroon a gis masalaam al maalul mustafaad almaalul mustafaad boo seetloo sax loolu gisoon mooy dundoon nañ ko am na yuñ ci tuddoon hein masalatul maalil mustafaad almaalul mustafaad mooy alal ji nga xam ne nit ki da koy am mën na nekkub salaire man na bañ a nekk salaire man na nekk profession libérale waa joo xam ne moom profession libérale profession libérale nag mooy comme les avocats les notaires les euh, artistes ak gars yi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal seen bopp te ñoom teguwul ci salaire mooy ñoom mën nañoo am ñoom boo seetloo ñoo yoral seen bopp seen mbir xanaa ñi nga xam dañuy nekk ci cabinet d'avocat yeeg yooyu mais profession yooyu la ñuy woowe profession libérale ndax ñoom. bokkuñu salarié bi nga xam ne il est par état par l'état comme le fonctionnaire bokkuñu mais itam bokkul ak ki nga xam ne salarié privé la ki nga xam ne ci entreprise lay liggéey wala ci école lay liggéey yooyu ñu koy fay bokkul ak kii profession libérale ñoom seen affaire beneen loolu ñooñ li ñuy am ak tamit ki nga xam ne entreprise la yor wala fa lay liggéeyee hein ñu koy fay loolee loolee mooy loolu lépp almaalul mustafaat la léegi nag loolu lépp mën na dugg ci maalul mustafaat maalul mustafaat tamit day tekki leneen mooy alal joo xam ne man mooy daf may fekk si fekk na ma am dara ma may am waaw wala may liggéey liy ñëw di delloo ci di dellu ci li ma am wala loo xam ne dama def man ay prestation man prestataire de service la waaw man loolu laay liggéey bu ma ñëwee damay kii voilà def del devis gars yi buñ ay aywa j'attaque le chance ma dóor affaire bi buñ pare ñu yullil ma sama sama seen sama gafaga ñu defal ma ci fay ma lu leer ma daal di dem waaw mooy yooyu yëpp mooy façon Uber yi mooy libéralisation de l'économie léegi waaw dama yor sama benn voiture boo xam ne moi fait du Uber waaw léegi man même bu dee soit indépendant la wala boog damay travailler euh, avec Uber wala ñu mel ni ñoom mooy man bu dee ak indépendant la maa yor sama mbir au jour bu ma neex laay liggéey man maa moom sama mbir di xool di di définir samay heure waaw te sama pay du xaar léeg-léeg bu dee ne indépendant la mais des fois bu dee ne yow da nekk ci société ah. ñooñu bu dee ñi nga xam ne dañ lay fay soit par mois wala par semaine loolu lépp loolu lépp ci maalul mustafad la dugg hein léegi nag loolu naka la zakaatam di deme mooy suñu saleer yeeg yooyu yépp loolu al maalul euh, masala la mu am solo mu ama am solo te fi lañuy gisaale li jëm ci wàllu bonus yi ci jëm ci wàllu prime ak participation hein li jëm ci wàllu participation ci wàllu entreprise ak wàllu prime yeeg yooyu ak wàllu bonus bonus salarial yéeg nga xam ne bonus individuel yéeg ak bonus bonus d'équipe yéeg ak yi nga xamante ne nii day niroog actionnariat ndax presta euh, participation yi day mel ni gars dañuy am dara ci ci ci ci ci kiiwu entreprise bi waaw bu amee bénéfice bu ko defee seeni gafaka daal di mën a yëngu yii nii ci yoon dama ko waroon laaj noppi ngeen tontu ci parce que gis nañ ko ah peut-être ni ñu ko waxe woon la ak bon brièvement lañ ko wax amaana lool moo tax mooy bi ñuy wax affaire yaa ngi fàttaleku bi ñuy wax naan waa ji nga xam ne dafa leble hein le créancier le créancier créancier créancier bi dafa am ko mu lebal xaalis lebal koo xam ne moom de toute façon moom miin na moom miin na di fay moom daanaka moom moom moom question de temps la rek mais day fay am koo xam ne nag moom ba mu ko lebalee la ne héhéhé tey rek la am problème man lan moo ma dal ba ma lebal diw diw nga xam ne <laughs> saa yi nga xam ne ku ko dërëm bu mu gis luubal ko man lu ma xoolee jox ko sama alal aywa fan laa jëm waay mooy bi ñuy gis loolu gisoon nañ lu mel nii waxoon nañ bonus yi tamit voilà léegi masalaam almaalul mustafaat euh, al imaam ibn al al boroom al Mughni al imaam Muwaffaquddin ibn Qudaama al Maqdisiyu al Maqdisiyu al Hanbaliyu rahmatullah alayhi daal dina koy vraiment euh, euh, ndax dafa am ay wax ci biir madhab ya mais moom ni mu ko tënkee ni mu ko kiiwe noonu. dafa nekk loo xam ne boo ko jàppee noonu mooy comprendre nga affaire bi sinon masalaam almaalul mustafaat liñ la wax nii façon alal yooyu hmm? comme rawaatib yi salaire yi ak yooyu ñoom ñooñu ak yi nga xam ne dañuy jekki may la ko waaw yow nga jekki ñu dóor la mooy comme bonus walla loo xam ne hiba la mooy ab ab don la waaw buñ la dóor man ma ñu dóor ma un don de cinquante mille francs fa wala yu mel noonu loolu nan laay dama ci génn zakat wala nu may def loolu mooy affaire bi parce que lii nii en fait à vrai dire façon alal yooyu euh, comme egg nañ jël benn exemple nañ jël benn exemple exemple boo xam ne euh, gaa yi sous forme de bonus lañ ko tudde wala mu nekk lu ñu ma may wala ki nga xam ne mooy benn benn waay di faatu defal ma benn euh, testament mu def ne je lègue euh, un tiers de mes biens bien yam yooyu ñu xool mu ne man bien yam yi mu ne man wala je lègue trois millions mooy équivalent wu un tiers sama biens yi à diw mooy loolu noonu eh, waa ci ñuy wax ko ko mu euh, xol bi gën tooy wanagu mbott ndax kontaan léegi moom alal yooyu ñu muy def day joxe zakat d'un coup walla déet walla da koy booleeg bu dee alal ju mu yoroon te mu matoon nisaab mu boole koog loolu walla boog danaan hé non comme que maa am naa ko léegi trois millions yi maa ko moom mat na c'est imposable damay commencer konte at mi weer wi mu ma dale mi ma ko jote muy Chaban di dem bu ko fi Chaban fekkaatee mu mat nisab wala mu dépasser ko ba léegi bu defa bu boobaa ma door cee génne zakat lii mooy laaj yi ñetti wax yi yépp nag am na ci waaw exemple yi ñu joxe am na ñu ne bés bi nga xamante ne ci la ko jot ci lay génnee zakaatam waaw am ñu ne noo day xool bu dee am na alal joo xam ne ju mu yoroon la ju matoon nisaab mu war koo zakat da koy booleek moom da ko ci boole plus ko ci bu ko defee total bi yëpp lay génne zakat mille yu nekk vingt-cinq walla cent yu ne deux virgule cinq am ñu ne mukk mukk kenn du def loolu kooku da koy utal at mu bees mooy day compter à partir de boobu jëm ca kanam bu matee un an bu ko fekkaatee mu mat c'est imposable mu door ce zakat bu dee ne nag at ma daa ñëwaat comme Chaban bi ñu waxoon fekk mbir ma wàcc matatul nisaab kenn du ci génne zakat wax yi yépp a ci am wax yii yépp moo ci am léegi ni ñuy def dañuy wax règle bi teg après di jël par benn benn nag ñu xool ñun ñépp ensemble ah ngeen xool ma xool ana bu nekk fan lay dugg waaw hein foog naa lool moo gën a méthodologique ah. waaw foog ngeen dimbali ma ci <laughs> waaw waaw joxe la règle ba pare walla le théorème ba pare nag joxe ay exemple xool ah champ d'application am ak comment mooy tatbiq waaw al qaa'ida thumma ba'da al qaa'ida ah sharh al qaa'ida wa tabyin al qaa'ida thumma waaye bil amthila li anna bil mithaali yattadihu al maqaal ah mooy dañuy joxe règle bi ne mbir yi lii la léegi nag di ko leeral à travers des exemples di joxe ay exemple naan comme mii misaal mii misaal mii fan lay dugg ndax nag ci misaal ci la wax jay leere la arab yi di wax euh, léegi nag euh, soit ñu jël li al imaam ibn Qudaama wax kese te loolu foog naa moo gën a simple soit rek ñu ne ah xanafiye yi <laughs> imaam Abu Xanifa lii la wax imaam Malik lii la wax imaam Shaafi'i lii la wax ah ndax li tax bëgguma tudd yooyu mooy ñoom li ñu wax ah parce que ñoom yemuñu xam nga mbir mi dañu nekk instant bi fan lañ nekk ban tiroir lañ ne <laughs> loolu dama ko fàtte woon wax début ban tiroir lañ ne du dañoo comp dañoo dañu diviser woon affaire yi en tiroir hein ñaata tiroir lañ amoon amoon nañ tiroir numéro un boo doon am ndaq day ni les deux monnaies yi nga xam ne ñoo am valeur fiduciaire bi or ak argent ak suñu xaalis yi moo doon tiroir mu njëkk bi hein bi ci tegu muy li jëm ci al alxububu wa zuruu wa thimaar li jëm ci wàllu mbay meeg meññeefu mbay meeg yooyu mooy bi ci tegu woon bi ci tegu woon di al ibilu wal baqaru wal ghanam troisième tiroir moo doon géléem yeeg nag yeeg nisaabu nag ñaata la hein xam ngeen ko <laughs> xam nga ba léegi waxaguñ ñu ngi doon wax bon parce que ñoom ñoo ñi jotaay bi weesu ñële ñoo doon développer côté boobu doon wax ngir comparer ci al al-Qardawi euh, euh, ba waxaale nisaabu euh, géléem ak nisaabu xanam muy ñoom xaraki béy léegi nag nisaabu nag trente la mais loolu dinañ ci gën a dugg xam nga loolu it manuñu lañ fa ne mais lan moo tax gëléem moom te ak nag ni ni màgge mooy pour tontu suñu masa suñu mas masala ba la ñu génnoon ah lu tax gëléem gëléem rëy na nag rëy na nag moo gën a jege lan moo tax nag ñu koy def trente alors que gëléem moom cinq gëléem mooy ni mooy seuil imposable bi nag ñu koy def trente pourquoi pas moom it xanaa seet sax ah <laughs> waaw manaam <laughs> loolu moom te fii dara xam nga ne mos ku yor trente nag trente nag cher gëmoo cher loolu alal la de nag moo gën a cher fopp fopp fopp cinq gëléem waaw <laughs> ah. léegi moo tax waa loolu moo doon tiroir numéro trois na gëléem yi nag yi ak ñoom xar tiroir bi nga xamante ne mooy numéro quatre mooy urudu tijaara li jëm ci yi ñuy exposé di ko jaay tiroir numéro cinq lañ waxoon soit ñu mbooloo ko ci wala ñu tege ko nele mooy li jëm ci ricase les trésors yi ma sous terre yi nga xam ne maa leen déterré maa leen sulli hein moo xam sama chantier laa yoroon daal di fay gis ay wurus yu baax loolu naka laa ci génnee li nga xam ne mooy zakaatam euh, fii nag en général boroom xam-xam yi après dañ ciy dolli zakatul fitri mais bon zakatul fitri moom waxuñu ko woon quoi boolewuñ ko woon jafeeri de ah ah nañu yem ci zakat bu mag bii rek kon suñu tiroir yaa ngoogu léegi li tax ma ne li tax man bëgguma bon ma ko gis ne peut-être bañ wax ne lii la imaam Abu Hanifa wax lii la imaam maalik wax lii la imaam Shafi'i rahmatullahi ala al-jami' wax parce que ñoom bu ñuy joxe exemple yooyu mooy après boo boo duggee ñoom ci liñ wax ah boo joxe exemple da ngay di nga duggaale ci côté hmm? euh, ndax yenn exemple yi ci côté mbay mi laa côté jur yeeg te loolu damay ragal mu xaw a jaxase moo tax ni ñuy def incha allah nañu jël li al imaam ibn ibn Qudaama wax ñu yem ci loolu ah al imaam Muwaffaquddin ibn Qudaama al Maqdisiyu ah al imaam ibn Qudaama mi taalibe kan la woon ah taalibe kan la woon al Cheikh Abdul Qaadir al Jaylaani ah cheikhu tariqatu alqaadiriya moo doon sëriñam waaw mook abdul mook ah, mook mook abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi mi bind umdatul ahkam ñoom ñaar ay mbokk lañ ay mbokk lañ ki ah, kon al imaam ibn qudama taalibe kan la woon cheikh abdul qadir al jilani wala al kaylaani radiyallahu anil jami' léegi mu ne xoolal ci al-Mughni mbir mi da ko noo daf ko def lu rafet ah. léegi nañ jàpp li mooy division bii la mooy régle baa ngi ñuy wax léegi ku am régle bi nag man boo moywul sax falaa yemaa léegi ay bonus ak prime ak yooyu yëpp man damay bàyyi après muy exercice <laughs> waaw tamrinaat tamrin waaw exercice à la maison sauf <laughs> que correction yedul simple parce que bon xoolal moom ci al-Mughni nii la ko def mooy trois façons moo am ci façon al mustafaat mustafaad trois subdivisions mooy bi ci njëkk façon alal bi nga xam ne moom laay am hmm? mu nekk lu tukkee ci bénéfice alal ju ma yaa ngi dégg muy maalul mustafaad xam nga maal mooy alal mustafaad istafaada mooy jariñu na yastafiidu mu ngi jariñu ah mooy bi nga xam ne moom laay am di ko jariñoo sama alal la alal jooju soit man na découlé wu jóge ci loo xam ne bénéfice la ci alal ju ma amoon comme lan comme waa joo xam ne euh, moom ak commerçant la woon waa joo xam ne commerçant la muy am bénéfice mu jaay am bénéfice bénéfice boobu muy am ginnaaw bi mu ci génnee dépensé yëpp bénéfice boobu loolu mooy bénéfice ah yoom muy am fan la découlé yu fan la jóge lu dul ci njaay mi muy jaay par exemple bu ma yoroon man samay oto ah di leen jaay mooy alal oto yi ay alal la yoo xam ne maa ko moom léegi nag maalul mustafaat foofu mooy bu ma jaayee oto yi la ma cay am ca bénéfice loolu mooy mooy fan la jóge ci njaay mooy bénéfice bi am fan la jóge mooy oto yi may jaay voilà première kaawa ko ma waxaat la ko leneen hein bii mooy dugal suñu wàllu li jëm ci wàllu bonus voilà bonus xam nga bonus bonus salarial mooy entreprise bi man na ne xam nga am na entreprise yoo xam ne il travaille en groupe waaw ñu ne dañuy teg benn objectif ah boo xam ne bu ñu ko amee bu ñu ko atteindre groupe bi ko atteindre wala bi ko njëkk a moom dina am bonus sàngam bonus mooy neexal ci wolof waaw am neexal dina amul buuñaa sàngam léegi nag hein man naa bari comme ban naa tuuti man naa nekk ay milliers d'euros man na ëpp salaire man na ëpp des fois mu ëpp SMIC fuuf fuuf man na double SMIC léegi mooy kooku par exemple mooy dañ naan la bu jotee ci bonus bi alal jooju fan la jóge ci moom fan la jóge mooy boo amee bu amee salaire am bonus bi bonus bi fan la jóge mooy ci liggéey boobu nga xam ne ci lay xam nga dee dañ na la lu muy jaay la mooy alal ju mu am am lu ci génne mais alal ji mu am mooy moom ba muy dugg ci entreprise bi dafa am salaire bu leer boo xam ne négocier na ko waaw que son salaire c'est ça mais ci kaw loolu il a fallu mu nekk salarié d'abord pour pouvoir hein avoir bonus léegi kon mooy bonusam boobu fan la tukkee mooy la fekk mu nekk salarié. léegi mooy est-ce que alal jooju noonu nga xam ne fan la tukkee mooy man nañ ne loolu noonu ci salaire bi la rek ndax ba bu mérité woon salaire am du bu bonus parce que bu mérité wul woon salaire am jour période décembre lañ koy dàq hein ci lañ ko naan us hein daal di ko ne ko ay ca man ngaa dem waaw loolu benn façon la mooy kon alal ji ma yor daldi am lu mu jur loo xamante ne ni moo xam am njaay la wala loo xamante ne nii man maa yor sama alal teg ko nii hein di ko fortifier ci yoon yu legal ba mu jur leneen waaw kon nga xam ne benn mooy alal jee fi mu jóge ci bii la jóge waaw bonus bi salaire bi mooy mooy mooy aslam mooy li nga xam ne mooy lan mooy cosaanam ndax si je n'étais pas salarié je ne pourrais pas prétendre hein avoir un bonus dans l'entreprise léegi kon benn affaire a mooy alal jooju tukkee ci nekk bénéfice ña walla moo xam ne loo xam ne dafa tukkee ci li nga xam ne maa ko mérité te maa ko am amoon ko bu ma amoon waaw bi ci gina leer nag mooy exemple bi la njëkk a jox te moom la al imaam ibnu Qudaama wax rahmatullah alayhi ne comme alalul yi nga xamante ni dafa jóge ci commerce waa ji di commerce am bénéfice marché ah marché bii nga xam ne moom la yor di fi jaay ay ordinateur kat ordinateur yi am na lu mu indi voilà léegi première kaawa ngoog léegi kaab yi nan lay demee dañ naan la bu boobaa ni muy def moom day jël bénéfice boobu lay plus ak li nga xam ne mooy cosaanam mooy ci li mu jóge mooy commerçant biy jaay ay oto hein moom day jële mbir mi hmm? day jël bonus bi mooy bénéfice bi ah les plus ak lële ak lim amoon li nga xam ne ci moom la cosaanee ci moom la jóge mooy bu dee salarié bi lu muy def day jël li nga xam ne mooy salaire am plus ko ak bonus bi voilà bu jotee ci bonus bi da koy booleeg lële bu dee ci côté mbay mi nañ bàyyi exemple yooyu am na exemple yu ñu ci indi tamit mais wala ñu wax ko fii rek bu ñëwee ci mbay mi ne loolu moom gisoon nañ ko voilà wala ci mbay mi mooy xar yoo xam ne waa ji daf koo am hein xar yi daal di comme mu amoon trente cinq xar trente cinq xar yi mu am yu jigéen yoo xam ne jur nañu cinq bañ mat quarante bu boobaa nu ñuy def cinq yu bees yi ñëw nu ñuy def dañ koy plus ak lan xar yi li nga xam ne ñoo doon ñooy seen cosaan ci ñoom lañ jóge yaa ngi dégg te yaa ngaa comprendre mooy kon dañ leen di boole waaw façon bii nag kenn rekk ci wuute mooy al imaam ibn Hazm même bu dee al imaam ibn Qudaama rahmatullah alayhi moom dane laa mu fii xilaafan xamuñu ko wute ci kaab yi premier kaab yi ci wàllu almaalul mustafaat de xaw mu ñu ko ciy wute mais moom da cee wute moom fa la ci almuhalla waaye la imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom yii yépp dafa jàpp ne du nii waaw mais nag moom waxam joob xujjatun la xujjatun la waaw moom waxam jooju lay la ci kawam mais mais du lay pour moom voilà kon premier cas wango beneen cas alal joo nga xam ne mooy almaalul mustafaat muy mu ne bu dee ne alal ji nga xam ne moom laa am bokkul ak alal ji ma yoroon bokkuñ dara waaw bokkuñ dara comme man ma am sama salaire ah am benn waay bu jóge ne daal di may may ay lingots d'or xam nga loolu bokkuñ mooy manuñu ne lingots d'or yi ci sama ci ci ci ci sama salaire bi la jóge déedéet loolu jógewu fi walla lan walla man ma am li nga xamante ne mooy quarante cinq xar mooy am naa nisaab bi am benn waaye bu jóge fële tëgg ma mille euros xam nga loolu mooy alal jii nii ma mu ma tëgg mu ma dóor ma mu ma dox mais est-ce que mook bee ñoo bokk bokkuñu bokkul du jins bi bokkuñu déedéet déedéet walla ma euh, mooy niroowuñu bu alal bi sax xaw naa wute tuuti sànq salaire bi mu wax ak lengu doori parce que lingodoor yi day taxaw mooy alal ji dañuy taxaw seen place même bu dee mooy dañuy taxaw seen place mais du boobu exemple loo baaxul bii mooy ñoom ñaari de toute façon bokkuñu comme ma amoon ay xar ñu may ma xaalis wala ma am xaalis ñu may may gëléem walla ma am li nga xam ne mooy nisaabu alxubub yi nga xam ne mooy céréales yi ngir ma joxe ci zakat ñu daal di may may li nga xamante ne mooy ay nag xam nga ñaari alal yooyu bokkuñu bu boobaa nag lan lan mooy àtteem kenn nu du leen boole waaw xam nga bee dañ ne li nga xam ne ci bii la jóge alal yi nga xam ne benn la ñoo bokk bii jóge ci bii mooy alal ji découlé ci beneen bi nekk bénéfice ci alal euh, ci lii mooy boobu danga leen di boole alors que cas bi deuxième cas mooy man ñaari yi bokkuñu du gisoon nañ façon alal yi ñuy génne zakat ah an al ibilu wal wal xanamu ak li nga xamante ne mooy ñoom al at tamru al xintatu wa sha'iru ak après ñan tijaara mooy ne comme loolu la man ma amoon sama toolu tàndarma boo xam ne mat na nisaab benn waaye ñëw ma may ma ay xar lépp alal la mais alal yooyu bokkuñu alal yooyu bokkuñu bu boobaa kenn du leen boole bu boobaa ku nekk dañu koy utal bu dee yi nga xam ne ñoo nangu xa walaanul xawli ñooy nangu am anniversaire date d'anniversaire mbay mi moom amul date d'anniversaire waaw kulu min samarihi ida asmara wa aatu xaqahu yawma xasaadihi wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin bu dee mbay mi moom soxlawul date d'anniversaire kulu lekk leen min samarihi ci li nga xam ne mooy meññeefam yawma bi bés bi ngeen koy góobe bésu récolte bi waaw wa ko haqqahu te ngeen joxe zakaatam bés boobu waaw kay aqu haqqahu yawma hasaadi bés bi ngeen koy góob bi ngeen koy këyir boobu ngeen koy joxe kon lii mooy deuxième bi mooy kon man alal ji yokk ci man bokkul ak alal ji ma yoroon ay nag laa yoroon ñu daal di may may quatre-vingt-dix grammes d'or ñaar yooyu bokkuñu loolu bokkuñu walla walla rek ma kii koo xamante ne nii dafa amoon moom ab sàmmkat la waaw yoro yoro basawaay moom sàmmkat la am na ay nag yu bari ah mu am waajur wu génn àddina mais waajuram nag moom compte yi lu bari la ci yor waaw ba ñu ko séddalee moom mu am ci un million wala mu am ci deux millions francs fa kooku xam nga ne alal jamu yor muy nag nag jamu yor bokkul ak alal ji bu boobaa kenn du ne ko da jël sa nag yi plus kook sa deux millions yi bu ko defee nga génne zakaatam bu atu kële jotee déedéet du demee noonu ku nekk day der waaw kooku amuñu benn lien kële da moom day continuer côté euh, nagam yam yor ñoom bu seen euh, bu matee nisaab seen at seen date d'anniversaire jot hein soit bu dee réewum julli la sa'i bi ñëw mooy ki nga xam ne mooy ñëw le collecteur d'impôt hein l'agent de d'impôt bi ñëw kooku bu ñëwee la koy jox wala bu ñëwul moom moo bu dee amu fa comme suñu réew yi nga xamante ne yooyu amu fi mooy moom moo koy génneel boppam léegi nag quant à deux yi nga xam ne moom ci héritage la ko jële kooku da koy moom ba mu ko jotee ci lay commencer di compter ba nga xam ne day mat at bu matee at date d'anniversaire am fekk ko fa mu mat ni sab ba léegi remplir conditions yi mu door cee joxe zakat waaw léegi ñetteel bi mooy set fois-ci alal ji nga xam ne moom laa am hmm? sama alal ji ma yor tamu mat sax benn la waaye nag jógewul ci moom de ah déedéet jógewul ci moom fii nag mooy wax ji xam nga dee dee yu kawe yii yëpp yi yi ñu njëkk a jàll daanaka simple na premier cas alal ji mayor bi ma denc mu mat nisaab wala loolu man ci la ci laa amee lu ci génn ma amee ci bénéfice wala loo xam ne ci moom la jóge alal ju bees ju jóge ci moom boo xam ne bii moo ko jur waaw ci bii la jóge muy nga xam ne bii ci bii la jóge loolu simple na dama leen di boole waaw léegi considérer aku kële ku njëkk ki hein moom mooy mooy alal ji fi njëkk te mu jur bii boobu moom ba mu matee nisaab laa doon commencer bi compter mois yi bu dee ca neuvième mois ba ca la amee bénéfice bénéfice boobu dama ko ciy plus ci bële di xaar nag atu atu bi nga xam ne moo amagul neuf mois te mooy cosaan bi te mooy origine bi di xaar boobu euh, mu ngi neuf mois onze euh, neuf dix onze douze bu matee douze mois yi ma daal di génn zakat ci ñoom ñépp lay boole boobu simple na léegi quant bii deuxième bi moo doon lan mooy ñaari alal yi bokkuñ yow moom simple na kenn du leen boole tamit mooy bu njëkk bi dama leen di boole bi ci tegu du ma leen boole parce que bokkuñu lii nag dañ lay wax li gën a lëngaa kanta yii nii yépp am na ay wuute ah. ci biir boroom xam-xam yi ci biir boroom madahib yi biir madhab yi am na ay wuute ah, ci wax gi mais da déggoo li ma la wax dama lay tënkal li nga xam ne insha allah mooy li ci gën a dëgër te moom la al imam ibnu Qudaama wax rahmatullah alayhi sinon boo fi demee ci madahib yi am na ñoo xam dañ naan la ah non bii dañ leen di boole maadaama kii dañ koy boole mais dama ne la lii mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër moom la ñuy wax moom lañuy ñuy jàpp comme règle waaw léegi <laughs> parce que léegi rek wax naa la imaam Ibn Hazm moom moom dafa battre rib en bref mais loolu euh, du moom moom ci boppam <laughs> li mu wax noonu dimbaliwu ko mooy du lu muy du ar du argument pour moom mais argument contre moom la léegi kon deux deux cas njëkk yaa ngoog yooyu simple na bii nag di troisième bi fi la wax ji xaw a ne fi la wuute bi ne mooy lan mooy man damaa am alal joo xam ne comme ma am euh, benn salaire wala ma am sama ay xar wala samay gëléem yoo xam ne mat nañ nisaab hein mais nag ba mu mooy ba mu matee nisaab laay commencer di compter waaw ba mu matee nisaab ci mois ramadan ma commencer di compter léegi ba may compter mooy buñ jëlee exemple salaire man dama am sama salaire mais salaire bi euh, loolu dinañ ci ñëw cela ne veut pas dire que dañ naan waa ji il gagne 2000 euros par mois ñu ne ko kon compteel 2000 euros ah non waxoon nañ la bokk na ci conditions yi luy mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moom dafa ràññeeku mooy euh, waa yi day fekk du am dette ah, alxuluwu min ad-dayn day fekk du am dette bu mu war a fay. waaye it mooy ay aajoom da koo faj yi nga xam ne mooy daruraam yi nga xam ne manula ñàkk moom lay dundee fayuli facture am fayul bu dee kuy luyee la fayagu ko nga ne ko loolu maa ñu yooyu yëpp duñ ci xool dara mais kanta euh, yow comme que 2000 euros nga am par mois léegi yow 2000 euros bu dee ne fidda bi lañ jël comme boobu lañ ne moo gën a dëgër yow dépassé nga nisaab bi ay wax non du demee noonu affaire bi dañuy xool mooy après yooyu yëpp bu jeexee ndax yasalunaka madha yunfiquna qulil af yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom dane ko dinañ la laaj madha yunfiquna ana lan la ñuy dépenser qul tontu leen yow Seydina Muhammad nee leen alayhi salaatu salaam al afwa li des li des waaw mënoo nag eh, yow ñi nga mën a ñi nga war a dundal sa bopp sax dundagoo dund ñi nga war a dundal farata dundal leen nekk farata defa boo ko ñu naan la génnee zakat loolu manu ne loolu moom manu la ne kenn waxul loolu mooy duñ ne 2000 euros lay am ñu ne ko ay wokkay euh, aja ah, kay baax na ay 2000 euros aja ah, mat nga ni sax non du loolu du loolu insha allah tey tamit la ñuy waxaale li jëm ci wàllu waaye ji nga xam ne moom euh, mooy xam ne France ak wala Sénégal yooyu bu dee ne nekkoo ci informel bi wala ci di travail au noir di déclarer gars yi ngay fay impôt est-ce que léegi euh, impôt boobu état bi di la dagg mën nañ ne ah mën na taxaw palaasu zakat bi comme que daal mbir mi daal dañ ma war a dagg rek dagg nañ ma jeex na te sax amaana sax waa impôt liñ jël. leer na ma ne moo ëpp fuuf li sharia ay wax kon kay baax na est-ce que mën naa ne loolu dinañ ko gis insha allah kon bu ñu ñëwaatee tuuti mooy euh, troisième cas bi mooy man dama am sama salaire boo xam ne bi ma génnee sama yi nga xam ne manula ñàkk ci man ak ñi may dundal manul cay ñàkk fay samay bor aw ma bor amul dara ma denc loo xam ne mat na nisaab ma commencé di compter ne ah ah ramadan de la commencé mat nisaab léegi nag hein ma di euh, jekki mu am benn dëj mooy miraas am héritage man ma hérité ma hérité loo xam ne tollu naa ak nisaab bële wala boog alal waaw léegi nu may def mooy man bu dee dañ ne nisaab bi eki exemple un mille euros la wala deux mille euros man ba ma amee 2000 euros ca Ramadan laa commencé compter ñu ñëw ba Dul Hijja ma hérité ab alal wala am ku ma defal testament 5000 euros wala 2000 euros mooy bu boobaa laaj bi mooy est-ce que sama 2000 euros yu bees yii. wala 5000 euro yu bees yi dama koy booleeg lële nga xam ne moom atam matagul mooy lële mooy nekk cosaanam ndax ñoo bokk ay xaalis lañu mooy benn nañu xaalis lañu loolu benn exemple la buñ ñëwee ci côté mbay mi wala waaw côté mbay mi wala nañ bàyyi côté mbay mi jël yi nga xam ne dañuy dañuy mat am date d'anniversaire ñëwee ci côté nag yi man dama am trente nag mooy mat na nisaab cinq mois jàllagul na ba mu matee nisaab ma compter ba léegi cinq mois jàll na ci mu de sama lan sept mois hein am benn waay